alxamis wal xamsiin ba'dal mi'atayn baabu tahriimi samaa'il ghiiba wa amri man sami'a ghiibatan muharramatan bi raddihaa wal inkaari alaa qaa'ilihaa fa in ajaza aw lam yuqbal minhu faaraqa dhaalika al-majlis in amkana. kon al imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi nga xam ne ci lañu jeexal ci suñu jotaay bi ñu génn ci suñu jotaay bi ñu génn li nga xam ne mooy chapitre. deux cent cinquante quatre euh, doon wax baabu tahrimil ghiba wal amri bi hifdhil lisaan xadis biñ mujj woon gis mu doon xadis mille cinq cent vingt sept mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kullul muslimi alal muslimi haram kullul muslimi alal muslimi haram damuhu wa irduhu wa kon tey ñu war a gis comme niñ ko waxe woon chapitre bu bees ginnaaw bi mu la waxee àtte bi nekk ci jëw ak wan la luy jëw léegi nag ban attitude nga war a en face de ce fléau waaw ci lu bon lii nga xam ne wasaaroona tasaaroona ana yow nan nga ci war a doxalee en tant jàmm en tant que léegi nag al imam di la wax ni ngay def mu ne la baabu deux cent cinquante cinq xaraam gu mu xaraam sama'il ghibati mooy di dégg ak jëw xaraam gi nga xam ne moom la xaraam te ci sharia waaw xaraam na ñàng na bon na di dégg toog di déglu di déglu ak jiw wa amri ak digle ki nga xamante ne dañuy digal man sami'a ghibatan képp koo xam ne dégg na aw jëw muharrama ko xaram te nga ne ah ghibatan muharrama kon daa am ghiba goo xam ne xaraamut ñu ne la loolu moom lañ la wax ne bunt bi ci tegu moom lay leeral bu paree ci bunt bi que ni am nay exception yoo xam ne moom ghiba dañ ko ciy permettre moo tax mu def après baabu maa yubaahu min al ghiba waaw bunt li nga xam ne dañ koo permettre ci li nga xam ne mooy di jëw moo tax mu ne ki dégg ghibatan muharrama ndax man na dégg ghiba goo xam ne du muharrama comme ni kaa yi na joxoon bii weesu waa jooj nga xam ne daa yàqu gars nar koo recruter yow nga xam loolu dossier waroo ko mën a nëbb ba muy amaat occasion wu defaat ak caay-caayam loolu amoo ci droit voilà léegi da nga koy wax keddu du na ko ah jiw daa xaraam de kon yow waroo dégg li ci déet moo tax fii ki ñuy wax mooy ki nga xam ne daa dégg wa amri dégg ak digle guñ digal man ak ku dégg ghibatan ak di wax muharrama go haram bi raddiha mu delloo ko ka ko wax comme dégg muy jëw mu ne ko déet sëñ sëñ bi wala soxna si wala xoola nañ bàyyi loolu waaw dañ bàyyi buñ nekkee nii daal nañ wax suñu affaire bopp ñi nga xam ne nekkuñu fi je vous en prie quoi voilà ne parlons pas des gens comme ça quoi voilà voilà mooy nga delloo ko wal inkaari ala qaa'iliha te nga xamal ko ne li nga def nag c'est pas bien te baaxul ah. waaw li nga def moom lii euh, sharia da koy tere waaw fa in ajaza waaye nag bu dee manul def lii lottu na ci delloo ko waaye del euh, lottu na ci bañ mbir mi wax ko ka ko wax delloo ko ko bu dee lott na ci loolu aw lam yuqbal minhu wala boog def na ko sax waaye gars yi faale wuñu ko gars yi waaye waaye xoolal mu ñuy jaay ay ay ay waaye ma dañuy wax ba neex ñu waaye oh waaye toppal ne waaye waaye. mu naan jëw ñun ñuy waxtaan nga naan ay jay kii waaye waaye bu la tolee noonu waaye waaye damal toog nga naan lan waaw waaw bu ñu nanguwul ci moom loolee faara kadhalika al majlis mu tàqale ko waaw bërëb boobu quoi. dem yoonam na leen kon nag ah comme que noonu la baax na kon xam naa ba beneen yoon wallahu ta'ala a'lam waaw loolu la in am kana ko ma nee bu dee mën na koo mën naa jóge ci bërëb bopp parce que des fois <laughs> parce que maam teg ay kon ay mbir yoo xam ne yu jara bàyyi xel la ni muy tudde mbir yi lu am am solo la in am kana parce que léeg-léeg nit dina bëgg fu ñuy jëwee mu wax gaay ñu bàyyi jëw yi bañ mais manu la dem manu dem feneen parce que imaginer yi ñoo bokk vol <laughs> eh, ñoom ñoo bokk vol mais siège yi c'est déjà kii avion bi fees del <laughs> waaw ay ay xarit lañ nag moom ñaar fii ñaar fee <laughs> ñu mel ni ñoo avion bi léegi waa ji takkaloog moom di di wax ak gaa ñeneen ñaar ñu nekk ci après couloir bi ci beneen côté bi waaw di jëw mën a leen seen waay yow saa gaa yi waay bàyyi leen nañ bàyyi loolu waay gaa na ko waay yow sa waay yow waay boo déglu yow yow yow ay jaay sell sell lu quoi waaw xam nga loolu mooy ne leen li ngeen def baaxul dafa kii non wax xam nga ci deru nit ñi c'est pas bien quoi te loolu charia da koy tere gaa yi na ko waay yow ma ne dañuy waxtaan laa wax mais xam nga loolu delloo nañ ko mais est-ce que mën na faa jóge mais mais ba du faa jógee parce que les les les siens sont sont déjà attribués xanaa sont déjà attribués xanaa mu gis place yoo xam ne kenn new fa mu laaj hôtesse yeeg ak ak hôte yi laaj leen ñu ne ko man ngaa bon y a personne ah. mu daal di dem foofu bu boobaa na dem foofu boobu moom dina mënula dem feneen voilà alhamdulilah mais sinon yu mel noonu par exemple waa ji même bu dee nanguluñ ko mais mënula quitter foofu beneen exemple après ñu jàll mooy beneen exemple après ñu jàll mooy li nga xamante ne nii li nga xamante ne nii comme sawaay daa nekk bërëb boo xamante ne nii ah ab autorité dictatoriale la laa wax waaw comme façon yooyu nga xam ne même saxaaba yi dañ doon nekk seen jataay waaye ñuy kii waaye kenn du jóg de waaw parce que ay lañooy lañu ay sanguinaire dañ ay safaax safaax la <laughs> léegi ku mel noonu mu taxaw di ñëw yow bu boobaa même bu dee ne leer na ne boo ko waxee dara mu indi la conséquence bu gën a garaaw boo ko nee lii baaxul da ngay noppi ah mais sauf que waa ji mënu la dem parce que moom képp ku dem mu ne nañ ko raylu wala nañ ko kii parce kii man lay contester sama autorité kooku mënu la dem <laughs> non la mën a dem mais mënu la sax ji affaire bi ah, day toog rek waaw naan la toog rek commencer si kar moom de waaw waaw di yàlla tey fexe. <laughs> <laughs> concentré wu ci leneen quoi voilà loolu am am solo la kon imaam nii la tudde mbir mi mooy attitude doxalin bi nga xam ne kiy dégg jëw kiy dégg ñu ku fu ñuy jëwe nan la war a doxale moo tax mu indi li nga xam ne mooy euh, suñu buntu bi al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu léegi nag mu commencé ko wàllu alquran comme ni mu waxoon après dooru dugg ci hadis yi Eh, nga xam ne nga xon day bunt yi ci lenn ci alquran bu se bu màgg bi ci ay aay yoo xam ne yu tedd mu ne qaala allahu taala <coughs> wa ida sami'u lagwa a'radu anhu mu ne boroom bi nga xam ne moom moo kawete yéegul nee na wa ida sami'u lahwa fekk mu ngi wax nit ñu baax ñi waaw alladina aataynahum alkitaba min qablihi hum bihi yu'minun fa ida yutla alayhim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa idha sami'u al-laghwa a'radu anhu وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين te suuratul Qasas mooy di wax ñi nga xam ne dañ leen a joxoon téere te ba yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñëwee añaanewuñu ko ña ko ci añaanewul ca ñoom daal di koy gëm ñoom la doon wax di leen melal ne te muñ jàngee ci ñoom aaya yàlla yi ñu ne ah ñun de gëm nañ lii lii de dëgg la bu tukkee ci suñu boroom ñun nekkoon nañ lu jiitu sax yonent bii di feeñ woom mootu lool nañ suñu yonent suñu suñu boroom tabaaraka wa taala bi ne gaa yoo yee la jox seenu pay ñaari yoon ndax li ñu muñ parce lu ne dinañ ko dégg ay traître ngeen yéen waaw <laughs> yéen waaw am ku tëll ne la rek ngeen bàyyi lépp bu baax ngeen newoon mel ni fii mbaax ma su fee am yéena di traître <laughs> waaw yahuud yi boo xamante ne daa gëm yonent bi saa saa mbokkam yahuud yi di ko dugg waaw di ko dugg mel ni li li li tawraat tawraat doyu la nangam ak nangaw ngay jébaani leneen feneen chrétiens yi loolu lañ leen doon wax waaw ñi nga xam ne bañ gisee rek saa sam dañoo gëm léegi nag ñu muñ ci wax yooyu ñuy ñu ñuy jàmmaar lool ndax ñu bari looloo tax sax dekkuñ fi waaw te loolu day ñëw ba ci biir lislaam bi nga gis koo xamante ne day nekk benn sëriñ mais dem ba ci biir xam ne fii yàlla leeral xolam mu xam ne fii dara new bari nañ mbooloo nag bari nañu waax bari nañu alal nangam waaye fii moom euh, en tout cas actuellement euh, fii moom c'est le désert quoi en matière de spiritualité ak matière ragal yàlla ak dellu ci yàlla ak ak tamit jàngaleem yonent bi alayhi salaam ñu koy appliquer fii yaa zéro mu gis keneen koo xamante ne moom affilié wul foofee ku ko mat mu dem foofee gaa yi nag di ko dugg nag waaw waaw lu nekk nag lu mu déggul lu ne rek lu lu bon lu ne da ko bu xamul ne ñu dafa dafa teewul rek waaw waaw ñi ko ñeme sax ci kanam lañ koy wax waaw waaw ci kanamam lañ koy wax ci kanamam lañ koy wax waaw wal iyaadu billah waaw kon ñii ci sababu la ñu muñ wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wax yu ñaaw yooyu nag ñuy déggee ci seen gaa yi fajawuñ ko lu ñaaw déedéet lu rafet lañ leen di delloo leen delloo bu rafet ak wax leen wax ju rafet wa mimma razaqnahum yunfiqun te li ci li nga xam ne moom laa leen dépense laa leen di wërsëgal ci la ñuy dépense léegi nag mu ne bokk nag seen mandarga yi wa ida sami'u lahwa bu ñu déggee mbuusuur aradu anhu ñu daal di koy du mooyu voilà wa ida sami'u lahwa aradu anhu waaw mooy lu ñaaw ci wax waaw dañ koy dañ koy dummóoyu ndax lan parce que ñoom jombale nañ seen bopp ak yu salte yi quoi waaye am nañu kersa Ah, seen borom di leen gis ñu nekk ci yoo xamante ne borom bee ko xaraamal ñuy assister loo xam ne borom bee ko xaraamal di xew waaw xam nga gaa yi aay bii la ñoom uh, imaam Ibn Isa doon wax ne gaa yi dañu ne ay chrétiens yu jóge woon Najraan la ñëw mi Makka ta yoneen saa mu ngi Makka zaadaha Allahu tashrifan wa après ñu ñëw toog ak moom déglu ko daal di koy gëm ñoom Abu Jahl leen romb Abu Jahl leen gis leen nag fekk leen foofu ne leen yéen ñii kenn ginu leen a ñàkk bopp yéen yéen a di dof nu ngeen di jóge ne ñëw dayeeg Muhammad mi rek mu wax ngir rek ngeen naan dayee gëm yéen yées yéen bon toos xamu ngeen ko léegi <laughs> gaa na ko lana a'maluna wa lakum a'malukum salaamun alaykum la nabtaghil jaahiliin <laughs> ne yéen awu yëlin fokkuñ ko ci toowu taw mëna bu menaçant boobu mu jël ak tamit agressif yow yow gars yi yow lu ciy sayoon ñoom najraan lañ jóge xam nga najraan mu ngi Arabie saoudite la ko gis tey gis ci aéroport yi ñu naan la bi najraan la jëm ma ne tey est-ce que <laughs> non Jidda quoi tey <laughs> gis najraan <laughs> ma ne najraan Allahu akbar léegi euh, ci lay imaam ni saab doon wax ne gaa yi nag ñu ne leen Abu Jahl gaa yi ne yow nee na yéen gaa yi du mooyu leen wuñ ko ci too agressif bi mu yox ne leen waqaalu ñu tegal leen ne leen lanaa amaalu naa ñun li ñu gëm ak li ñuy jëf du pour ñun la non ah yéen waa Quraysh wala kum yéen ñeen la leen amaalukum seen jëf yéen yéen li ngeen di jëf xam nga ñun nekkuñu di dugg ci seen yi seeni affaire yéen tamit lu ngeen di duggee suñu affaire salaamun aleykum yal na jàmm nekk seen kaw jàmm rek lañ leen di yéene laa nabtaxil jaahiliin ñu nekk ñu fi di sàkku dara lu ñuy jotee ñi nga xam ne xamuñu dara te mooy yéen Abu Jahl <laughs> yaag sa gaa yi <laughs> léegi ma am ñu saan nag ne gaa yi nee nañu nag am nañu ne noo ay ay ay ay ay ay ay rab ay kii lañu woon ay prêtre yu jóge woon wala voilà voilà ñoo ne ñoo ne Éthiopie lañ jógoon wallahu taala alam kon lii lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy lan di wax xaraamal gu ñu xaraamal ngay déglu jëw ak ki ko dégg lu xaram mu delloo ko gis nga ñii bi ñu déggee waxu abu jahlin gu ñaaw gi ñoom abu jahlin premièrement mu ngi jëw yoneen sa salaam di wax naan ngir tuutal ko ci biir nit ñi naan ko yéen naan leen yéen ñii lan ngeen fi def ñu ne dañoo dégg Muhammad àpp nañu gëm mu ne yéen gisuma ko gën a ñàkk bopp yéen yéen déglu kii rek waaw di ko minimiser bañ déggee jëw jooju ak wax ju ñaaw jooju ñuy wax ci yonent bi alayhi salaatu salaam aradu an ñu daal di dum mooyu waaje ko doon wax ba pare ñu tegal ko ci ne ko lana amaluna walakum amalukum lii mooy li war ab jullit waaw boo déggee fu ñuy waxe lu ñaaw a'rid anhu ya muslim waaw mooy du mooyul foofu te loolu mooy laxu mooy al kalaamul qabiix bu ñaaw te xam nga mos jëw yoon li imaam An-Nawawi wax ne man de xaw ma lu ko gën ñàng laa wax ndax xadiis Sayyidatu Aisha bële boo xam ne àgg na ci ñoom waxtalu bon mu mel nii loo xam ne aw wax wala mu ndaw ngay wax bu ñu ko sotti woon ci géej gi couleur géej gi day soppeeku gu di cokk géej gi soppeeku ci jëw rek waaw. maanaam moo copain la boobu. il est il est il est très petit yow jëw nga ko loolu wax jooju nga wax bu ñu ko jëloon def ko ci géej gi géej gi l'océan les océans li muy ñaaw tax na océan bi bu bleu woon day jël beneen day jël couleur xorom si mu amoon xorom si day deñ jël couleur wax ji nga wax ndax ñàng gu mu ñàng waaw gis nga ñii ba ñu déggee lu ñaaw en dañoo du mooy ànd ko kon loolu mooy dëgg mooy lëkkaale bi ku ko dégg lu mel noonu ah waneel ginnaaw léegi imaam manoon na continuer ci delloo gi ah wa amru man sami'a al-ghibata muhar bi raddiha wal inkari ala qa'iliha mooy rabin yii nii non kii maanaam traître yi def nañ ko moo tax ñu ne leen xaawa xaalu ñu ne leen lanaa amaluna wala kum amalukum ñu ne yow bu jëli ñeen ñun ñu ngi suñuy jëf yéen ak seen seen i jëf salaamun alaykum voilà <laughs> la nabdul jaahilun al jaahilin kon mu ngi noonee wallahu ta'ala mu ne wa qala ta'ala Allah mu ne Allah mu andi beneen mu ne wa idha walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun Allah muy aaya suratul mu'minun aaya 3 mu ne borom bi nga xam ne moo kawete yéegut nee na fekk boobu way ngëm yàlla yi ñi nga xam ne ñoo texe ca njaal beenu saar bi bon bismillahi arrahmani arrahim qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladina hum anil lagwi muridun voilà mu ne ginnaaw bi mu saar bi di ci turu borom bi tabaaraka wa taala mi fee dell yërmande tey mu ne yaatu dëgg-dëgg aflaxa daal dinay texe almu'minuuna way dëgg-dëgg ñoom yàlla yi daal dinañuy texe ñooñ ñan mu ne alladina hum mooy ñi nga xamante ne nii fii salaatihim xaashi'un dañuy toroxlu ci seen biiri julli walladina bokk na ci seeni way mu'minuuna yi seeni jikko ak ni ñu mel walladina te ñoom ñooy ñi nga xam ne bokk na ci seeni jikko hum ñoom anil laghwi te ñooy ña nga xam ne anil laghwi mu'ridun fu ñu gisee mboo sóor wax ju ñaaw ñu ñàng joo xamante ne neen la dañ koy dummóoyu comme fi ñu jógee mu ngi noonu kon mooy baa bokk ci ñi nga xam ne melooyu ñi nga xam ne borom bee ne ñooñu ñooy texe te ñooy ñi ko gëm dëgg-dëgg bu ñu déggee ay caaxaan comme jëw dañu koy wan gannaaw dañuy dummóoyu kon nag baabu tahrimi te lool lu tax parce que xam nañ ne lii manuñ ci am ngërëmu borom bi bal sànju borom bi lañ ciy ame moo tax ñu daal di wa amri man sami'a ghibatan muharram bi raddi aw in kaana alayhi fa in ajaza aw lam an lam yuqbal minhu faraqa dhalika al majlisa in am kana voilà mu daal di li nga xamante ne mooy bërëb boobee bu dee ne mën na ko waaw kon nag mu ngi noonu mooy ñii dañuy dummóoyu ne nga xam ne mooy waxi caa ko lu mel ni jëw kon lëkkaale mag suñu buntoo baax wallahu taala aalam al imam al hafizu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne inna as-sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uulan suuratul Isra aaya 36 gisoon nañ ko ci suñu buntu bee ñu génn wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uulan voilà suuratul Isra di suuratu banu Israa'iil ay 36 mu ne borom bi ne inna sama ngir wan la ne da ngaa war a teet gis nga da ngaa war a saytu wa kun u xayya dabital xawaasi nekkal ey samas samas mbokk koo xam ne dangay takk dangay ngay maîtriser di wattu sa sens suñu borom nag di la xamal ne gis nga sa cër yooyee bés dina jot lépp loo ci defoon diñ ci rendre compte inna sama gis nga dégg gi ma la joxoon ëllëg dina jot ma laaj la ana yaa ngi ndax yaa ngi ci doon déglu loo xam ne ci ngay amee sama ngërëm li ma neex li ma la waxoon nga déglu ko wala yu xaraam nga ci doon déglu duma jëw benn lëkkaale mag suñu boobu tahrimu sama'il ba ndax asam dañ la ko wal basara xool sa bët bii nga yor di ko daaj di xool mu la neex bu ñuy wax nga naan yàlla dañu koo jox ngir ñuy xewal ganaan dañu koo jox ngir ñuy xool la hawla bés dina jot boroom bi laaj la wala fu aada sa xol ban pas-pas nga amoon ban yéene nga amoon ci nit ñi ak façon feebar yu yées yooyu ndax dañoon na ci yow kullu ulaayika yii ma fi wax yi yëpp kaanaanu mas'ula nekk na loo xam ne dañ leen koy laaj waaw kon nag sa nopp bi na nga fexe ba setal ko di dégg loo xamante ne dafa ñaaw lax yéeg ah, ay ay ay wax yoo xam ne yu ñaaw la ci ci làmmiñ hmm? alxanaaw ak waxu vulgaire yéeg wax yu bon yeeg jëw yéeg ah, li nga xam ne kàcc yeeg nar yi yooyu na fexe ba sa nopp bii na nga ko préserver wattu ci loole waaw waaw kon mooy boo doxalul lii xamal ne ah aay bi taxaw na sa kanam de boo déggee jëw demoo sa yoon te delloo woo ko koy def ak yooyu na la leer lii moo taxaw sa kaw wallahu ta'ala alam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu léegi moom di laaya bi nga xam ne mooy bu mujj bi bii moom mooy bi nga xam ne moo mujj ci eh, eh, buntu eh, kii ni tàmbalee fii waaw mu ne wa qaala ta'aala wa idhaa ra'ayta alladhiina yaxuuduuna fii aayaatinaa fa'rid 'anhum fa'rid 'anhum hattaa yaxuuduu fii hadiithin ghayrihi wa imma yunsiyannaka ash-shaytaanu fala taq'ud ba'da adh-dhikraa ma'a al-qawmi adh-dhaalimiin Allah ca suuratul an'aam oh. Allahu akbar, hmm. laa hawla mu ne yonent bi alayhi salatu wassalamu ay soixante dix wa idha waaye yonent bi alayhi salatu lay waxal waaye bépp jullit ci gannaawam mu ne wa idha ra'ayta mu ne ko boo gisee alladina gaay nga xam ne yaxuuduuna ñu ngay xuus fii ayatina ci yaay yàlla yi di ko saboote waaw moom daal buñ ci jël ba nga ne pare nañ ñu jël beneen tudd ko débat voilà voilà invité gars ci plateau yi ñu jàpp di dammat alxuraan ak atte yàlla yeeg di wane ne waa c'est ringard voilà là c'est archaïque yow nga toog sa télé daal di déglu di seetaan débat ay politiciens yoo xam ne saaga l'islam kese lañ fi nekke di dammat lislaam waaw di di di di di di fure di doyadal aaye yàlla yi yow nga toog yor sa télé taal toog naan dangay ngay seetaan un débat politique yow ci nga yow yow ci nga wa idaa ra'ayta boo gisee waaw alladina gaa yi nga xam ne ful man di nekk nag moo xam ne nga faa nekk physiquement walla fu sori la télé nga nekk wala mbooloo la lépp ci yem wala lu émission booy seetaan comme niñ wax wala YouTube wala euh, lu ñu la ab ab ab vidéo buñ la buñ la envoyé nga gis ay gars yi wala théâtre boo xam ne ñu ngi ciy ñu ngi ciy fowe julli ak woo ak yu mel noonu mu ne boo gisee gars yooyu yëpp yéen ñëpp ci yam waaw yéen waaw théâtre yoo xam ne bala ñoo jàpp bala ñoo reetaan loo rek ci biir koor gi ñuy jouer loo xam ne mooy dog koor ñu naan dañuy dàpp koor wal iyaazu billah yow moom ci nga borom bi nee na bu ngeen boo gisee. alladina ñi nga xam ne yaxuuduuna ñooy xuus fii aayaatinaa ci suñu yàlla yi suñu aaya yi di ko saboote waaw di saboote allahu akbar waaw di ci wax wax yu ñaaw ñii di ko weddi di wane ne waayow su du tous waaw on comprend à l'époque c'était normal bon jamono jooj c'était approprié mais léegi waaw léegi à l'aube vingt et siècle des des TIC des nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'ère des satellites waaw des nangam ak nangam ñu ñëw di ñu bombarder ak ay façon wax yi voilà di ci xuus mu ne boo déggee yu mel noon fa enritan hum nanga leen du mooyu waaw aaya bii moom moolu tënk yi ñu fi jóge ak ni imam tudde bunt lépp fii la ko jël fa enritan hum nanga leen du mooyu jóge fa nga dummóoyu leen hatta yaxuudu ba kera ñuy xuus fii hadithin ghayri beneen waxtaan bu wuteeg wii nga xam ne wu yées wii nga xam ne moom la ñuy tenir te moom lañ nekk di ko wax di teg ay jatrib ci li nga xam ne mooy lislaam al mutahhar al mutahhar bi nga xam ne yàllaa ko sellal waaw foog ba waaw mu ne wa imma loolu benn la loolu la yàlla digal képp kenn ci ñun lii la ko yàlla digal na nga dummóoyu ñu mel noonu waaw waaye sauf que nit nit la wa imma yunsiyannaka shaytaan bu dee na shaytaane daa def nag nga fàtte yaa ngi toog gars di wax yooyu wala nga siin débat bi di xool gars yi di damat l'islam voilà bu ñu jël rek waaw en plus voilà vous voyez la la yid là c'est barbare voilà et mu toolo maanaam nangam ak nangam ñu wax pare ci loolu voilà le traitement de la femme en islam c'est barbare di wax yooyu yow nga toog rek li leen ku wax rek jox sa borom mu mu wax lu ko neex lew da koo fàttoo rek sa xel dem ci ci aaya bii la borom bi wax ci saasee mu ne loolu la naan wa imma yunsiyannaka shaytaan te ki la fàtteloo loolu mooy shaytaane waaw ngir nga fekke yooyu ba mu boy sa nopp yi ba léegi bu yàggee dootu la metti mu ne bu boo ko fa bu la seytaane fàttale ko fala taq'ud ba'da dhikra bul toog mukk seconde ba tegu ba nga ko fàttale ko bu mu la ginnaaw bi ñu ko fàttali ko maal qawmi zalimin bul toog ak nit ñi nga xam ne ñooy ay tooñkat ñii nga xamante ne ñoom ñooy tooñ di dugg ci l'islam di saboote di saax saaxee li nga xam ne mooy l'islam ci ay tooñ waaw te lii aaya bi xam nga moo nekk suuratu an'am mais am na bu nekkoon suuratu nisaa boo xam ne waa ahlul kitaab la ko waxoon te ni mu ko wax waa ahlul kitaab noonu la ko waxee fii nii ci suuratul an'am waaw waaw akbar foofa la doon wax ci suuratul euh, nisaa yi mu ne waqad nazzala alaykum waaw Allahu akbar waqad nazzala alaykum fil kitaabi an idhaa sami'uu aayaati llaahi yukfaru bihaa wa yustahza'u bihaa yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum fala taq'udu ma'ahum hatta yaxuudu fi hadiisin ghayrihi innakum idhan mithluhum inna allaha jaami'ul munaafiqiina wal kaafiriina fi jahannama jamii'an muy wax fii naafiq yi nga xam ne alladina yattaxiduuna alkafirina awliya min duni almuminin a yabtaxuuna indahum alizza fa inna alizzata lillahi jami'a mu ne waqad nazal waaw mu ne waqad nazal waqad nazal waaw waaw mu ne gis nga gaa yi nga xamante ne ci la waxoon ni mu commencé avant boobu bashiril munafiqina ndax naafiqi la doon wax mooy aay bi dafa wàccoon ba pare xam nga moo njëkk suuratul an'am makkiya la wàcc waxoon yàlla yàgg na leen a wax bu leen toog ak tooñkat yi même makka waaw léegi attitude bi ñuy def naafiq yi ñëw Medina ñoom ñu ne ñoom dañoo gëm waaye ñu nekk nekk seen koy naafiq yi suñu boroom ne yeneen saa sa bashiril munaafiqiina bi anna lahum azaaban alima <laughs> ne yonent saa salaam bashir donne la bonne nouvelle ñan nga koy jox aux hypocrites qu'ils ont un nga ne waaye ah, châtiment dañ koy bëggalaate <laughs> c'est une bonne nouvelle le châtiment ne waaw façon ironie la <laughs> dañ na mooy waa ji nga xam ne daa yorub yaram ne nii waa ji pi wa wa élève bi nga xam ne jàngul bu baax waa ji yorub yar oustaz bi ne ko nekk ko nekk ko <laughs> warak ci nopp yi maa la aal boobu jëlal ma may la waaw maa ngi lay bëggal mu ne nii rek mu ne ko tël yar bi ci bopp tël bëggal naa la bëggal loolu ironie la bashiril na bëggalal naafiqi waaw bi am na lahum adaban alima lu ma leen di bëggal que dinañ am mbugal mu tara tara tar ñoom ñooy ñan alladina mooy ñi nga xam ne yattaxiduna alkafirina awliya ñoom yéefir yi la ñuy jàppe parandoo min dunil mu'minin wëlli fooy ngëm yàlla yi hadis non aay yi moom bokk na aay yi gën da yi nga xam ne non ñun moom wu la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim non mais mais mais non ñun ku nekk ci ñun war ngaa parfaire sa ah. sa bopp ci aay yu mel nii waay ay mi ay borom bi ne mooy ñi nga xam ne ñoom yéeféer yi lañ jàppe parado min dunil mu'minin wëlli fooy ngëm yàlla yi ñoom ay yéefar lañ gën a neexool ko way jullit ñi ñoom sax lañ def leur allié di xeex seen mbokku jullit yi waaye nag foo leen gis ñu nekk ak ñoom ñu mel ni safara lañ nekk bu dee nag seen ay yéefar yi lañ neewal ñu mel ni mburu mu nooy waaw waaw mel ni la waay yow lèche bot yooyee waaw méngoog ñoom ñoom lañ neexool ñoom lañ mën a defal ñoom la ñuy collaborer seen mbokku jullit yi nag ñu délaissé leen borom bi nee na ñoo ñooy naafiq yi borom bi ne laajal ma leen ayabtaghuna indahum al-izza ndax dañuy sàkku ak ak te ak ci mbiru àddina ci yéeféer yi lañ koy utis ñuy ak méngool bàyyi woy ngëm yàlla yi ñoom tee ñu ko ba jaru ko de ndax fa inna al-izzata lillahi jami'a mbooleem teraanga teddaange xam nga ci kan ne ci yoxo yàlla lépp te moo koy jox ko ne mu ne te ñoom naafiq yi di doxale nii waxat te ñoon ñu méngool Abdullah di nekk ak ñoom ci jam l'islam lañ dëkk buñ nee le voile ñu ne le voile c'est moyen âge waaw non loolu yëfu moyen âge la quoi léegi c'est dépassé boo leen nee respecté julli ñu ne non yooyu yooyu c'est euh, non boo leen nee xalaal la yàpp bu xalaal ñu ne non c'est quoi ça non qu'est-ce a tu manges du porc est-ce que ça sera la fin du ah non attention waaw l'alcool mu ne waaye yow c'est un bois c'est une boisson comme toute non c'est quoi le problème faut non faut pas waaw muy de lu l'islam daal ñoom daal li l'islam tere yépp loolu lañ ne waaw léegi yow nga ne jullit nga nga dem méngoog ñoom ñoom nga amal ay accord de principe de lépp ak de non agression yoo xamante ne nii contre say réew jullit yoo xam ne ñoom ñu ngi jéem a respecté li yàlla wax wal iyaazu billah mu ne waqat nazala te ñoom jullit nii di def nii naafiq yi mel nii ne ay naa ay jullit lañ te doonuñu wàcce woon nañ aleykum ci yéen ci alquran yi mooy aaya biñ gis sànq ci suuratul anam lan la fa fil kitaabi ci téere bii an ida sami'tum bu ngeen déggee yéen ñépp ayatillahi ayay yàlla yi bi biha ñu koy weddi comme li ñu waxoon borom bi ne sàngara xaraam na gaa yi ne waaye loolu dara new ci suñu boisson la fornication yu fi njaaloog yooyu yëpp baaxul sa gaa lu ci nekk c'est deux êtres qui s'aiment lu ci nekk yéen na tardé quoi waaw lu ñu wax gaa yi di def li nga xamante ne nii mooy daal di ciy dugg daal di ciy wax lu dul noonu waaw te waxoon nañ leen lool te bu ngeen déggee aaya yàlla yi gaa yi di ko weddi wa yustahza'u biha di ko saboote waaw waaw ah, regardez comment il s'habille ah mais c'est c'est ah ce choix vestimentaire c'est ringard ce n'est plus d'actualité ah non la barbe non fou fou fou fou fou tuer de lourd ainsi wax rek ñoom daal mooy lépp lu yeneen saa saa mel ak lu mu jàngale gaay di ci xuus di ci di ko saboote waxoon nañ leen ne yooyu bu ngeen ko déggee fala taqudu ma'ahum bu leen toogateeg ña koy def hatta ba kera yaxuudu fi hadithin ghayri la ñuy duggee ci beneen nettali beneen waxtaan bu wuteeg boobee ndax gis nga bu ngeen demul bu ngeen fa jógewul innakum idan mislahum yi mislahum yéen yéen ak ñoom yéen a mel yéen a niiroo te yëgal ne bu dee ña niroo inna allaha borom bi tabaaraka wa taala jaami'u aji dajalal al munaafiqiina naafiq yi li wootewul jullit di wane ne jullit lañ ci biti te waxuñu dëgg ay narkat lañu seen biiru kéefër la wal ak kéefi ak yéeféru yu leer yi yi nga xam ne nëbbuñ ci dara ñoom ñëpp borom bi nee maa leen di dajale fii jahannama ca biir safaraaw jahannama jami'a mbooleem seen allah kon lii buntu bi mu ngi nii dañu lay tere ngay déglu jëw waaw wa idha ra'ayta alladhina yaquduna fa'alayka fa'rid anhum yi yàlla tere waaw ne wala yaxtab ba'dukum ba'da borom bi nee na mu kenn ci yéen jëw keneen gaa ñëw fule loolu mel ni borom bi dara bal mel ni la mu tere moo dagan yow nga bëgg a toog di may ñu ñu nopp mun a jógal ba nu ñuy deme dugg ubbi beneen sujet bu wuteeg yooyee bu la seytaane fàttale ko bu la defee nga fàtte wa imma yunsiyannaka shaytaan ginnaaw ba nga fàttale ko bul toogateeg nit ñi nga xam ne ñooy euh, tooñkat yi tooñkatu seen bopp yi waaw nga jóg dem sa yoon ñaawlu ko faalawuñ la nga bàyyi leen fa daal di dem sa yoon kon foofu la aay yem walilah alhamdu bii di ñëw ñu dugg beneen wàll wi muy wàllu xadiis yi al imaamu al xaafidu daal di fi indi